moo doon alxasan ibnu ali ibn abi taalibin ibn abdilmutalib ibn haashim ibn abdi manaaf alhaashimiyu almadaniyu alqurashiyu almadani moo doon alxasan la tuddoon alxasanu di doomi seydina ali seydina alxasan ibn seydina ali ibn abi taalib seydina ali di doomi abi taalib abi taalib mooy abdu manaaf di doomi abdul muttalib shayba shaybatul hamd ibn haashim haashim moomu di doomi abdi manaaf boo yégee abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab ibn murra alhaashimi moom seydna alxasan bokkoon ci waa banu haashim newoon sibtu rasulillah kii moo doon sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëtu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi abu muhammad moo doon bàyyi ku ñuy wax muhammad moo doon dàkkantalam moo doon rayxaanatu rasulillah boo déggee ñu naan rayxaanatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy seydna al xasan waaye mooy seydna al xusayn ibn ali ibn abi taalib te loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko wax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu aleyhi moo ko wax comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu al buxaariyu rahmatullahi aleyhi wa kadhalika qad rawaahu shaykhuhu al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala al jamii waqad rawa alxadis aydan alimaam altirmidi abu isa mohammad bn isa ibn sawrata altirmidi raxmatullahi aley muy xadis boo xam ne mawlaana bnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquul wal xadiis rawaahu al imaamu al buxaari fi mawdi'ayn ci ñaari bërëb la ko al imaamu al buxaari solo ci saxiixam bi raxmatullah alayhi ci kitaabu fadaa'il asxaabi nabi baabu manaaqibul xasani wal xuseyn ci bunt boobu fa la koy yonent bi fa la ko al imaamul buxaari indi ci premier fi mu ko njëkk indi muy kitaabu buntu fadaa'ilu ashaabi nabi buntu bi nga xam ne ci la def ci ngëneelu sax ashaabi nabi saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buntu bi mu def ci manaaqibu jaloorey alxasan wal xusayn buntu bi mu def ci jaloorey saydna alxasan ak saydna alxusayn bin ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma beneen bunt bi nga xam ne ci la ko indi mooy ci kitaabul kitaabul adab kitaabul adab ci wàllu teggin yi baabu buntu raxmatil wa taqbilihi wa mu'aanaqatihi buntu bi nga xam ne moom la def moom al imaamul buxaariyu raxmatullah alayhi buntu raxmatil walad baabu raxmatil yërëm yërëmale gi nga xam ne moom lañuy am ci à l'endroit de gone yi doom yi xale yi surtout xale bi doom bi wa taqbilihi ak di ko fóon wa mu'anaqatihi ak di doq di ko doqoo di ko akolaat foofalee mawlaana ibn umar radiyallahu anhuma mu ne wa sami'tu an-nabi wa fil hadith qissa dafa am lu taxoon loolu dinañ ñëw dinañu ñëw euh, dinañu ñëw ci buñ ñëwee ci tarjama insha allah Seydina al-Husayn di Seydina al-Husayn dinañu radiyallahu anhu dinañ ñëw ci lan moo taxoon Mawlana Ibn Umar wax lii ci ana sababu iraadi hadha al ana lan waral mu wax xadiis bi mu ne kon moom mawlaana ibnu umar ñu ngi ci lan rayxaanatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam foo ko dégg ñu ne rayxaanatu rasul sibt rasulillah wa rayxaanatu rasulillah huwa sayyidina alxasan wa in shi'ta taqul huwa sayyidina alxusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anil jamii Mawlaana ibn Umar mu ne wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ne man dégg naa te dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan huma rayhaanataaya min ad-dunya allah allah mu ne huma ñoom ñaar ñiy fekk Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn la doon wax mu ne ñoom ñaar ñooy sama rayhaana rayhaana mooy lan rayxaana rayxaanatun day tekki ab fleur bu neex boo xam ne xet gee neex waaw mooy lu neex a fóon xet gi muy dégager mais odeur bu neex extrêmement parfumée waaw loolu mooy rayxaana waaye rayxaana rayxaana day tekki tamit wala mooy rayxaana mooy féminin la mais rayxaan rayxaanun ak rayxaanatun day tekki tamit xam nga tekki na leen rawxum euh, ci euh, ci euh, nu mu tudd suuratu rahmaan wal habb dhul asfi war rayhaan wal habb dhul asfi war rayhaan mooy li ñu wax noonu waaw xet gu neex gi gi gi gi nga xam ne mooy génn ci xob yi ak fleur yu neex yi waaw moom eh, mais rayhaana rayhaana day tekki liñ la wax sànq mooy rayhaan xet gu neex waaye day tekki wërsëg waaw tamit ah moo tax boroom arab raxmatullahi alayhi mu ne wa rayxaanuhu deux points mooy wa wa maana qawlihi wa rayhaanuhu deux points mu ne mooy wa rizquhu mooy day tekki tamit wërsëg day tekki wërsëg waaw day tekki wërsëg xéewal gu borom bi subhaanahu wa taala defal jàmm moo tax ku mel na imaam alxaafis ibn xajar raxmatullaahi alayhi ci kitaabul adabi bi muy sharaa côté boobu waxu mawlaana ibn Umar bii muy nettal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne huma rayhaana taya rayhaana taya min ad-dunya mu ne wal muraadu fekk muy nettali mu ne eh, wal muraadu bir rayhaan huna ar-rizq qaalahu ibn tiin mu ne li ñu jublu fii yonent ma lay saa saa mooy wër gu ko buur yàlla defal gu rëy rëy ba defee ah doomam bi saydatu Fatima az-Zahra ah az meññ rayhaanata moom alayhi salaatu wassalaam ah allah al-Batul sayna Fatima saydatu bi mu meññee xéewal gu rëy gi ko borom bi defal. ci ñaari sang yii di seydna al xasan ak seydna al xusayn ali ibn abi taalib mu ne lool al imaam ibn tiin nee na wal muraadu bir rayxaan huna or ar rizq li ñu jublu fii ci ar rayxaan mooy wërsëg mu ne mu mu ne wa qaala saaxibu alfaa'iq mu ne boroom alfaa'iq alfaa'iq nee na huma min rizqi mu ne loolu li muy tekk mooy ñoom ñaar ñii ñooy ñaari wërsëg yu mag yi nga xam ne sama boroom subhaanahu wa taala moo ma ko defal man alayhi salaatu wassalaam waaw ndax doom wërsëg yahabu ci ci ci ci al-Wahhab mi nga xam ne mooy borom bi foofu lay tibbe di mayeeg nit mu am doom wala bu ko am yahabu liman yasha inaasa wa yahabu liman yasha dhukur waaye mu def ku ko neex aqima buur yàlla nee na maay may ku ko ku ma soob mooy am doom may mayu yàlla la ah. du parce que les médecins ont dit wala on est jeune on est un couple marié un couple jeune hein ah non non ndaw si est jeune moi jeune bon on va planifier euh, euh, ban heure ak loolu que ne noonu lay demee tout le temps non non non wërsëgu yàlla la nee na yahabu liman yasha mooy may ku ko sopp doom yu jigéen ay doom yu jigéen ku ko sopp may la doom bu góor waaye mooy wa yaj'alu li may ku ko soob mu def la man yasha qiima mu def ku ko soob moom borom bi subhaanahu wa ta'ala nga jaasir mooy nga nekk koo xam ne doo mën a jur bari na ñoo xamante ne nii sëy nañ bu yàgg wala sëy nañoo jigéen ñu bari mais manuñoo am doom wala boog jigéen ga moom sëy na ba sonn manula am doom hôpital bu dee dem nañ fa lu ne mais parce que buur yàlla dogalul ci moom ne kii dina am doom kon loolu hiba wërsëg la gu buur yàllay joxe gu muy may salaam nag ne ñoom ñaar ñii ñooy sama wër wërsëg yu mag yoo xam ne yu ma sama boroom defal ah moo tax mu ne kon wal maana annahuma mimma akramani allah wa habaani bi waaw li anna al awlaad yushammuun wa yuqabbaluun fa ka'annahum min jumlati rayaahiin al imaam ibn ibn hajar rahmatullah alayhi ba léegi ñu ngi ci rayhaanatu rasulillah mu ne kon fii maanaa bi mooy lan këne ñoom ñaar muy seydna alxasan ak seydna alxusayn rahmatullah alayhima wa radiya anhuma dañoo bokk mimma akramani allah dañoo bokk ci li nga xam ne comme si yonent bi alei saa salaam li muy wax mooy ñoom ñaar dañoo bokk ci xéewal yu mag yi ma sama boroom defal nga xam ne kenn manu koo kenn mënu koo lim ñoom ñaar ñii ci xéewal yu mag yooyu lañ bokk ba pare may ma ko jox ma leen ñu nekk nag comme li mu ne ndax xale yi doom yi dañoo mel ni comme nit ki fleur ni muy attirer nit fleur bu neex neex a xool bu neex ni nga xam ne noonu ko nit ki bëgg a téye di ko fóon di ko laal di fóon xale yi noonu lañ mel voilà kon nag mu ngi noonu lo kon nag kii mooy sibtu rasulillah seydna alxasan ibnu ali ibnu abi talib ibnu abdulmutalib ibnu hashim ibnu abdul manaf ibnu qusay ibnu kilaab alhaashimiyu taala anhu mooy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax sayyidatu Fatima mi yonente bi alayhi salaatu salaam ne bad'atu minni dog la ci man inna Fatimata mu ne sayyidatu Fatima de moom alayhi salaatu wasalaam mu ne dog la ci man waaw xam nga lu xew yaribuni ma yaribuha lépp loo xamante ne lu ko metti la di ko teg ci di ko contrarier te du ko neex man neexuma waaye du ko neex moo may neex waaw allahu akbar waaw kooku mooy sayyidatu Fatima bint afdalil bashar kooku nag moom moo meññ kii waaye keneen ki mooy sayyidina Ali mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa allahumma waali man waalaa wa aadi man aadaa allah ha kookoy la man kuntu mawla ku ma nekk ku ma méngoo say mbir képp koo xamante ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maay sa parandoo te maa fa aliyun mawla seydna ali ibn abi taalib mooy ki méngoo say mbir allahumma bu yàlla waali man waala yàlla na nga ku méngoo moom wa aadi man aadaa yal na nga noonu képp ku noonu ak moom Ali muy amirul mu'minin rabi'u xulafaa ar-rashidin al gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min al ki njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa qad rabbaahu al wa kafa sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib abu turab abul husayn wal hasan abul hasani radiyallahu anhu ah jàmbaaru xaybar boroom la u'tiyanna raayata ghadan rajulan yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu allah boroom xaybar ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon dinaa jox drapeau bi suba góor goo xam ne moom yuhibbu allaha wa rasulahu dafa sopp borom bi subhaanahu wa taala waaye dafa sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu buur yàlla subhaanahu wa taala sopp ko ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi sopp ko ba ni borom bi du ubbee xaa yaftax la ala yaday ba ni buur yàlla di ubbee ci loxoom waaw moom la waxoon alaa tarda an takuna minni bi manzilati haaruna min muusa ghayra annahu la nabiyya ba'di allah moom la ne woon ama tarda keroog ghazwatu Tabuk bi naa féqi ba koy nent ma ne saar ne ko toogal ma nga gardeel ma sama famille sama njaboot naa féqii di wax wax yu ñaaw ne looloo tax yonent ma lay saar bàyyi ko fa parce que kii da koy sonal ak bon booy say ali bawa mu dégg lool dem dab yonent mi aleyhi salaam mu dalal xelam ne ko loolu yuy wax yëpp dara amu ci ama tarda est-ce que gërëmoo est-ce bëggoo nga taxaw ci man ni Seydina Haarun alayhi salaatu wassalaam taxaw woon Seydina wàccuwaay ba mu amoon ci Seydina Muusa ibn Imraan alayhi salaatu wassalaam est-ce que bu gërëmoo am loolu le sauf que sama gannaaw amul yonent Allah kooku mooy waajuru Seydina al-Hasan kooku mooy waajuru Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib kon Seydina al-Hasan ibn Ali ibn abi taalib ibn abdi ibn abdil muttalib ibn haashim al-haashimi radiyallahu anhu kañ la gane àddina ah, ci ñetteelu at bi ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima xaytu alkuffar walkufr waljuxuud xaytu abu jahl xaytu abu lahab xaytu uqba ibn abi mu'ayt xaytu rabi'a shayba ibn rabi'a xaytu alwalid ibn almughira bi yonent bi aleyhi salaatu salaam quitté dëkk bu bu barkeel boobale muy makkatal mukarram muhaajiran gàddaa yi ilal madina ila yathriba dem yathrib bi mujj nekk madinatul munawwara madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy dëkk bu leer bi comme li Seydina Anas wax bés bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ak see Medina fépp leer dafa leer nañ te du bés boobu kese doon woon dañ madinatul munawwara leer allah ndax laqad jaakum min allahi nuur wa kitaabun mubin allah moom la fa suñu boroom yóbbu waay waay waay waay waay waay waay ngëneelu waa lansaar ansaaru rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bam gàddaayee ci ñetteelu at bi ci la seydina al xasan ibn ali ibn abi taalib daldi gane àddina daldi gane àddina ci ñetteelu at bi mooy lan mooy kon fekkoon na Badr weesu Euh, ku fàttaliku loolu c'est une évidence Badr kañ la xew ci deuxième année bi ci gàddaay bi waaw te gis nañ ne bon peut-être am nañu ko fàtte Seydina al Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ca màng mañ jële woon Badr am na ci gëléem goo xamante ne nii daf koo tegoon ngir waajalee ko li nga xam ne mooy mariage am comme ni mu ko waxee woon ba Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daal di woon koy cor ndax dafa naanoon daa yooyu sàngara xaraamul woon suñu boroom xaraamalu ko woon comme ni mu ko xaraamale après hein ba mu newee ci benn kër ci waa Ansaar doon naan ak ñoom géléem gi ñëw mu cor ko Seydina Ali gis ko affaire bi naqari ko lool mu dem nee na maa ngi dem ci yonent bi aleyhi ngir wax ko mbir mi fekk ko mook Seydina Zayd ibn Haritha allah alxibb alxibb xibb rasulillah Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu taala anhuma kon loolu mooy ci ñetteel at bi ci la juddu moom Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma waaye ban weer foofu nag la boroom xam-xam yi wuute am na ñu ne ci moitié wu shahru ramadan la juddu mooy moitié wu weeru ramadan weeru koor ci ci xaaj bi weeru koor xaajee moom muy nisfu shahri ramadan am na ñu ne ci la juddu te loolu moom la ko mel ni ñoom al imaam ibn Sa'd di Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullah alayhi boroom at-Tabaqaat rahmatullah alayhi moom loolu la dëgëral te loolu la wax am ñu ne déedéet bal wulida fi Sha'baan fi sanati ath-thaalitha am ñu ne déedéet Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib bal li am ba des wulida fi Sha'baan weer wa jiitu ramadan ci la jiitu mooy Sha'ban mooy weer wi jiitu weeru koor hein ñun leen mu ñëw ñun ñun ci rajab après rajabu Sha'ban moo ci tegu ramadan hein am ñu ne ci Sha'ban waaw am ñu ne non weeru Sha'ban la juddu judduwul ramadan judduwul ramadan lii nag mooy li gën a dëgër wax kanta wax yi ne mooy ci troisième année bi la juddu kanta wax yi naan kii la juddu euh, euh, euh, ci ci quatrième année bi loolu dëgëru naka noonu wax bi ne ci cinquième année bi hada laysa bi saxiix wa laysa bi thabit waaw waaw mooy loolu noonu saxut du ne ci ñe judduwul ci ñeenteelu at bi judduwul ci juróomeelu at bi waaye ci ñetteelu at mi kantaa la juddu hal moom wulida fi ramadan aw fi sha'ban xilaafun bayna al ulama bi nga xam ne nag ci la juddu moom mii yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa kontaan lool dafa kontaan lool te ki nga xamante ne nii moo leen aqa anhu mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko rendil li nga xamante ne mooy xar waaw moo ko rendil li nga xamante ne nii mooy xar kama rawaahu al imaamu ibnu Abbaas wal hadiis fi sunani al imaam Abu Daawuud mu ne aqqa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an al Hasan bi kabsh bi sanadin saxiix bi sanadin saxiix al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi mu ne àqa àqa mooy rendil na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-Hasani rendil na Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib bi kabsh am kuy am kuy la ko rendil moom alayhi salaatu wa salaam te loolu euh, côté boobu euh, gisoon nañu euh, ahkaamul ahkaamul mawlud loolu leeraloon nañ fii ba pare yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon sayyidatu Fatima di seen yaay mu daldi peser seen karaw karawam après mu daldi koy saraxe ci or loolu it gisoon nañu ko moom nii loolu la ba mu juddoo loolu la yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi loolu la ko defal moom seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu dindil ko digal ne nañ ko dindil li nga xam ne mooy al adaa waaw mu wax ko yaayam ne ko génn dindil leen ko al adaa mooy lépp loo xam ne karaw geeg ñu wat ko kii ko waaye lépp loo xam ne luy takk ci moom nañ ko ko dindil après moom moo ki nga xam ne moom moo ko rendil moom yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw comme tamit li nga xamante ne nii eh, loolu gisoon nañu ko ci riwaaye yoo xamante ne nii saxiixa eh, moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon digle ñu dindil xale bi bu juddoo li nga xam ne mooy al adha muy imaatatul adha am ñu ne mooy xalqu ra's loolu yëpp gisoon nañu ko ci jaata bi nga xam ne nag ci la gane àddina seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ci njàmbaar gi nee na man damaa am doom bi ma amee doom ma daal di koy tudde xarb waaw ma daal di koy tudde xarb xarb waaw xarb mooy xare bon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne waaw ana na ngeen tudde sama doom ji <laughs> mu ne ko man de xarb laa ko tudde mu ne ko déedéet xarb fan déedéet déedéet mu ne aruni ibnayya maa sammaytumu mu ne qultu harb qaala bal huwa hasan waaw <laughs> <laughs> seydna ali mu ne mu ne lamma lamma wulida alxasanu bi nga xam ne ci la sama doom ju mag ji di seydna alxasan juddu jaa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw fa qaala mu ne aruni ibna ibni aru ibni wan leen ma sama doom ji ëndi leen ma ko ñoon ni ko mu ne leen mais maa sambaytu mu ñun ko tudde xultu nee na seen Ali ma ne ko harb man xeex xeex laa ko tudde ah <laughs> waaw <laughs> yonent bi alei satu huwa Hasan moom du harb waaye kii mooy Hasan mooy Hasan xadiis boobu noonu qad axrajahu al imaamu Ahmad wa kadaalika al imaam at-Tabaraani al imaam al-Haythami andi na ko ci Majma'u az-Zawaa'id rahmatullah alayhi mu ne tamit al-Bazzaar soloo na ko mu ne wa rijaalu Ahmad wa rijaal wal Bazzaar rijaalu saxiix ghayra Haani ibn Haani wa huwa thiqa waaw mu ne moom al imaam al-Haythami wi mu indee xadiis bi mu ne wa rijaalu ahmada góor ñi nekk ci sanadu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ak imaam abu bakr al bazzaar mu ne rijaalu saxiix ñooy góor ñi nekk saxiix ba mu des gayru haani ibnu haani ba mu des haani ibnu haani wa huwa thiqa mu ne waata moom ku wóor la waaw te al imaam ibnu hibbaan it soloo na ko te wéral na ko ci beneen riwaaya bi nga xam ne qad rawaahu al imaam at-Tabarani rahmatullahi alayhi ci sanad boobu même sanad boobale imaam Seydina Ali mu ne kuntu rajulan uhibbu al-harb dama ne woon nit koo xam ne nii dama bëggoon xeex mooy xare xare moom dama koo bëggoon lool damaa bëggoon xare mooy asadullahi alxaalib waaw gaynde gi yàlla gi nga xam ne day noot fu mu toll hein comme bàyyite comme xam ah Hamza ibn Abdul Muttalib asadullahi wa asadu rasulihi ah Seydina Ali mu ne kuntu dama ne woon rajulan uhibbul harb dama ne woon nit koo xam ne akamaa bëggoon xare fa lamma wulida alxasan bi nga xam ne ci la sama doom ji alxasan juddoo ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne hamamtu an usammiyahu harba ma ñëw bëgg koo tudde harb comme que man xeex laa bëgg te loolu dafa feeñ ci ci Seydina Ali radiyallahu anhu mooy jàmbaaru Badr ma ammihi Hamza ah gis nga ni ñu faagaagale woon kuffaaru Quraysh yi ah Seydina Ali al-Batal muy jàmbaar ju mag ñi nga gis ni mu Xaybar yooyu yëpp nga gis mooy loolu dafa feeñ ci moom mu ne ma bëgg a tudd rek sama doom ji harb la guerre mu ne fa sammaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxasan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde ko alxasan waaw <laughs> kon mu ngi noonu ah, am na tamit yeneen riwaay yu ne bon comme ni ko al imaam Ahmad soloowe na ko noonu al imaam at-Tabarani borom al majmaa di majmau zawaid indi na ko mu Abu Ya'la al Bazzar soloo nañ ko eh, mu ne wa fiihi Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil mu boobu nag càllale wa Abdullah ibn Muhammad wa baqiyatu rijaalihi rijaalu saxiix ñi def ci góor ñi mooy rijaal mooy góor ñi nekk saxiix bi foofu li lan la wax foofu dane man Seydina Ali foofu Muhammad ibn Ali an abihi moo ko nettali mu ne annahu samma ibnahu al-akbar Hamza wa samma Husaynan bi ammihi Ja'far fa da'aahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fa ghayyarat isma mu ne ko qad ghayyarta isma ibnayya haadhayn fa samma Hasanan wa Xuseyna mu ne foofu dafa tudde doomam yi kii Hamza la ko tudde woon mooy Seydina Al keneen ki mu tudde ko Xuseyn ba mu juddoo Seydina Al Xasan ak Seydina Al loolu am solo la du ñuy seex ah. voilà mooy du ñu ay seex comme ni nga xam ne ci masse populaire gi ñu bari noonu lañ ko fooge moo tax sax léeg-léeg bu ay ku am ay seex ay jumeaux ñu nekk ñaari góor ñu naan moom de moom am ay buur yàlla da koo may ama xasanakum xusayn te sax tuddee bu ko doom mooy ah, Seydina al Xasan ak Seydina al Xusayn nekkuñu ay jumeaux ah déedéet du ay seex de Seydina al Xasan moo mag dinañ ñëw buñ paree fii dinañu gis tarjama Seydina al Xusayn Seydina al Xusayn Seydina al Xasan a ko mag ah anhuma wa ardaahuma te mag gi nekkul ne kii bi muy juddu moo njëkk génn déedéet déedéet déedéet bokkuñu kii moo magoon juddu na lu yàgg Seydina al-Husayn door a juddu kon nag loolu la Seydina Ali wax nee na Yonent bi wa salaam ci Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn dafa tudde woon kii ñii ja ke eh, ki nga xam ne mooy Hamza keneen ci Jaafar yonent ma lay saar saar ne ko so da soppi tur bi déedéet tudde ko ki nga xam ne mooy mu daal di koy ne ko noonu déedéet changer tur bi dangay ngay changer tur bi déedéet defal Hasan ak Husayn waaw parce que li wax ci xar bu fële loolu tamit la wax nee na Sayyidna Husayn ba muy judd nee na ci hadith bi ñu gisoon mu ne damaa bëggoon dama bëggoon xeex lool hein bi alxuseyn juddoo alxasan ma bëgg koo bi tudde xarb yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ma déedéet mu tudde ko bu bëggatoo tudde xarb nee fa fa lamma wulida alxuseyn hamamtu an usammihi an usammiyahu xarba ma bëgg koo tudde tamit xarb fa sammaahu alxuseyn yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di koy tudde xuseyn waaw kon mu ngi noonu loolu lañ ciy jànge ah mooy ne euh, change tour benn bi mooy jotoon na ko tudde mais yii dañuy gis da koo bëggoon ah mooy lu mu ci man di doon moo xam dee wala boobu gisoon nañ ne change tour ci l'islam mën naa ne waaw parce que la guerre la guerre ak yu mel noonu man ngaa changer tur yooyu ta yonent bi aleyhi salaatu salaam da ko doon def ay xasan tristesse da ko doon changer barra yu tagge yu tur yu tagge yu lool da ko doon changer tamit ah bi nga xam ne nag ci lañ juddu yonent bi sallallahu alayhi wa dafa noddu ci nopp seydinal ah alxasan comme ni seydina abu rafi' radiyallahu ta'ala anhu wax waqad rawaahu al-imaam Abu Daawud wa kazaalika shaykhuhu al-imaam Ahmad wa imaam at-Tirmidhi wa kazaalika al-imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'aala alayhi ah muy dafa nodd ci nopp bi non seulement rendil na ko mais mooy ni ñuy def wu tudd azana fi udhunil Hasani bis-salaati hiina wulid comme li Sayyidina Abu Raafi' radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi wax waaw mu digaloon saydatu saydatu Fatima radiyallahu taala anhu ngir mu daldi koy wat ne ko nga peser karaw gi nga daldi koy saraxe ñi nga xam ne ñooy miskin yi benn bi fidda beneen bi ne or eh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci li nga xam ne mooy eh, ci axkaamul mawluud wal xadiis qad rawaahu al imaamu Ahmad wa kazaalika at-Tabaraani wa gayrihimaa léegi nag ginnaaw loolu yonent bi aleyhi salaatu daf leena soppoon sopp gu jéggi daf ko soppoon moom Seydina Xasan sopp gu jéggi dayo waaw nga xam ne euh, bu doon julli dañ doon da doon ñëw di yéeg ci kawam da doon yéeg ci yéeg ci kawam mu koy yëkkati fu mu nekk bu leen gisee kont bu ko gisee moom ak Seydina al Xuseyn kontaan radiyallahu anhuma waaye nag lim leen doon sopp sopp gu rëy rëy teewul woon mu leen doon yar waaw sopp gone waru la contradictoire ak di ko yar moo tax noonu mu leen sopp woon bañ doon war ci kawam comme li Mawlaana ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu wax muy Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma mu ne ra'aytu al-Hasana ya'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa saajid yarkabu ala dhahrihi wa ya'ti wa huwa raaki'un ha fayafriju lahu bayna rijlayhi hatta yakhruju min al-jaanib al-aakhar Allah seydna abdallah ibn zubayr radiyallahu taala anhuma walxadiisu fi sanadihi da'f kama qaala saaxibul majma seydna abdallah ibn zubayr radiyallahu anhuma di abdallah ibn zubayr mu ne ra'aytu alxasana mu ne ra'aytu al-Hasan ya'ti an-nabi mu ne man Abdallah ibn Zubayr gis naa Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma mu dikkal Yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa huwa saajid fekk Yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi julli sujóot yarkabu ala dhahrihi mu ñëw yéeg ci kaw yéeg ci ci ci ci digg ginnaawam wayati beneen yoon mu ñëw wa huwa raaki'a fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu rukkoo jàpp loxo teg loxo yi ci ci bëtu oom yi sujóot rukkoo mu agsi sayyidina al-Hasan agsi radiyallahu anhu fekk gone la fa yafriju lahu bayna yaday mu mu mu bayna rijlay mooy mu yaatal mu gën yaatal tànk yi ngir mu mën cee jàll jaar ci diggante tànk yi hatta yaxruja min al janib al axar ba nga xamante ne nii noonu ah lay génn ci beneen côté ko beneen côté bi waaw moo tax euh, am na benn saxaabi bu ko mës gis mu war ci kaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi yéeg ci yéeg ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah mu ne ah kii de moom waay waay ëskey ki mu war ëskey ki mu war mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam la yi moo moom yonent noon la doon defak ak xaleem yi waaw noonu yi ñii ak doomi saxaaba yi radiyallahu anhu ak doomi doomi ñoom sayyidina Zaynab bint Abil Aas la doon def di fo ak ñoom di leen yëkkati gisoon nañ lam defoon Mahmoud ibn Rabi' Mahmoud ibn Rabi' rahmatullah alayhi wa radiya anhu nee na man aqaltu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi fekk mu ngi amoon cinq ans nee na man li ma fàttale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy benn buusu bu ma buusu fekk mu doon foo ak ñun ñëwoon suñu quartier yi ca Médina ñëwoon foo fële ñu dox ko ndox mu jàpp ba pare yor ci ndox moomu di foo xale yi guux di leen ko puusu naan leen ko di leen ko def ci seen xar kanam yi nee na man image yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu kese laa fàttaliku ci moom allahu akbar est-ce que yaa ngi imaginer xoolal kooku noonu boo demee ci jàkka ja mooy ko fay jiite mooy ko fay jàngale boo demee ci toolu xare bi mooy ko ko jiite boo ñëwee foo dem boo demee këram mooy ko ko jiite waaye moom ngay fekk ci mbedd mi muy foo xale yi noonu kooku mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar <laughs> waa ji naan waay kii de ëskay ki mu war yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ni'ma raakibu aydan <laughs> waaye it ëskay ki war ëskay <laughs> ki war muy moom mii ma war tamit ëskay moom muy Seydina Ali Seydina Al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, liñ wax sànq mooy yonent mi alayhi salaatu salaam nii la doon doxale te bu ko te lii bu masoon am ci jàkk ji ah ñenn ñu am ci saxaaba yi naan ne tee ko tee ñu ab tee ñoo leen a yóbbu yonent ma ne saa saam ne déedéet déedéet ne déedéet bàyyi noonu <laughs> waaw bàyyi leen noonu te bariwaan salaam nekk ci jàkka ji ñu daal di agsi moo tax comme xadiis Seydina Burayda radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi sanadin hasanin wa qad rawaahu al-imaamu at-Tirmidhi wa kadhaalika al-imaamu Ahmad wa ashaabu sunan al-arba'a qad rawaahu al-imaamu Abu Daawud wa at-Tirmidhi wa an-Nasaa'i wa ibn Maajah bi sanadin hasan bi sanadin hasan sayyidina Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtub fa aqbala alxasanu walxusayn alayhima qamiisaani ahmaraan ya'firaani wa yaquumaan fa nazala wa axadahumaa fa wada'ahumaa bayna yadayhi summa qaala sadaqa allah innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ra'aytu haadayni falam asbir summa axada fi xutbati waaw ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna Burayda mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon xutba seydna alxasan ak seydna alxuseyn ñu agsi ñoom ñaar ñu nekk ay gone ñu ngi sol ay xamis yoo xam ne yu rouge la bu ñuy daw nag di agsi di ñëw nee na dañuy dañuy mooy dañuy dëgg ci yére yi di daanu di jóg di daanu di jóg yonent bi alei satu salaam dugg fekk mu ngi xutba nit ñépp ne teg mu gis xale yi di daw si man huma seydna al hasan wa seydna al husayn radiyallahu anhuma mu wàcc yëgati leen teg ci kanamam naan buur yàlla wax na dëgg innama dëgg-dëgg amwaalukum wa awlaadukum fitna seen alal yeeg seen doom yi fitna fitna la loolu daa tekki ne fitna bu baaxul la déedéet wa nabluukum bil xayri wa sharri fitna salaam <laughs> mu ne damaa gis sama ñaari doom yi falam asbir muñu ma lu dul ma wàcc après bi mu leen indee teg leen ci kanamam di leen xool am na ci yenn mu leen di fóon thumma axada fi xutbatihi mu continuer di xutba teg leen ci wetam waaw moo tax liñ doon wax hein euh, que ne li ñenn ñiy def xale bu ñëw ci jàkka ñu dàq aj ana xale jàkka mooy ñàkk xam sunna walla parent bu indi doomam ci jàkka ji ñu naan ah non yow nag sa doom ji war nga non non war waroo koy indi ndax moo lii dañ naan déedéet lii mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xale danga koy teel a yar ci yu baax yi bërëb yu baax yi mu fi ñëw bërëb yi gën ci kaw suuf muy jàkkaay yàlla yi xayru biqa'il ard masajidullah ah? yi gën ci kaw suuf mooy jàkkaay yàlla yi bu dee foofu du ngeen fa indi gone yi fan ngeen leen di yóbbu Disneyland ah Maryland bërëbu fawukaay yi kese ah di leen tegal ay mbir yoo xam ne daraay diine amu ci ba pare ñu màgg ñuy ñuy ñuy yéemu na ñuy jaaxle di jaaxle jaaxle lu sax la tudd que xale yi léegi kii ñoom diine dara mooy daa fekk mag ma tamit diine dara mooy gone dañ koy yóbbu ci bërëb yi yooyu bërëb yu baax yi muy fekk jataayu xam-xam yi di nekk ci jàkke yi waaw buñ leen fa yóbbuwul fan lañ leen di yóbbu bàyyi leen ci kër gi ñuy fo nekk entre gone kese dañuy ñëw découvrir xam ne lii mu leen di ñu dugg ci bain bi ñu gin ko ñu commencé di ko miin xam ne lii nii loolu lañuy buñ ko màggaalee amul dara lu leen mën a yàq parce que sax na ci seen xol saxin goo xamante ne ni dara dootu ko dindi waaye boo leen bàyyee ñu nekk ci dessin animé yi nga xamante ne nii kese du daraay diine nga bëgg leen ñëw di leen jàngaloo alquran boo leen nee jàngaleen mooy de ñu tayel te boo leen tegalee dessin animé bi mën nañ ci def quatre heures de temps bu ñu bouger doo yëg ne sax ñu ngi ci kër gi. loolu yonent ma ne saa saam jàngal na ne ñu ne mbir yi gone yi da ngeen leen di indi fii noonu la doon yëkkatee xale yi buy julli di julli di leen teg waaw di fow ak ñoom comme ni Seydina Jaabir tamit nettali. Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wal hadiis qad rawaahu al al imaam at-Tabaraani ah rahmatullahi alayhi wa radiya anhu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne daxaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal xadiis rawaahu al imaamu Tabaraani wa huwa fi al-Mu'jam at-Tabaraani an ath-Thawri an Abi Zubayr an Jaabir radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne kon imaam ath-Thawri moo ko jëlee ci Abu Zubayr mu jëlee ko Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne daxaltu ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yamshi wa huwa yamshi ala arba wa ala dahrihi alxasan walxusayn wa huwa yaquul nicma aljamalu jamalukuma wa nicma alcidlaani antuma allah ha mu ne damaa dugg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam seydna jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma nee na fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dox ñeenti ci ñeent mooy dafay raam muy raam def ginnaawam defal leen ko waruwaay te bari na xadiis yi wax loolu wax nañ la sànq ñoon naan ah waay kii ni'mal ni ni waay waay kii ni'mal markuub waay waay ëskay ki mu war yonent ma lay saar saam ne ko waaye yi ni'mar raakib ëskay ki war allahu akbar nee na mu teg ay tànk ay loxoom di raam ak ay tànkam di ñoo nekk ci ci digg ginnaaw gi yonent ma lay saar saam di avancer di raam allahu akbar mais yéen a ngi imaginer ñu ngi imaginer affaire boobu mais est-ce que ci ci ci ci moom xoolal sunna sii rek ci gaa yoo xam ne moom jàpp nañ ne bon loolu moom vraiment loolu daa non non non quand loolu dañ lay yàpp ah non quand même ku manul lii rek xamal ne lii mooy ak mat am na ñoo xam ne duñu faw ak seen njaboot moo tax gisoo <laughs> euh, al aqram na xaabis non Uyayna ibn Hisn awil Aqram na Haabis kenn ci ñoom ñaar <laughs> ba mu duggee ci Yonent mi alayhi salaatu gis ko muy foon kenn ci ci ñaari doomam yi soit al-Hasan wala al anhuma mu ne mu ne yéen na mu ne ngay fóon sa kii man de am naa xaw ma ñaata fukki doomu xaw ma te masuma cee fóon kenn Yonent mi alayhi salaatu salaam ne man lu ciy sama yoon bu dee dañoo xëcc yërmande ci sab xol man lu ma ci waaw <laughs> ah, bu dee dañoo xëcc yërmande dindi xëcc dindi yërmande ci sab xol waaw <laughs> ah. nee na yonent mi aleyhi naan leen ni'mal jamalu jamalukuma eskay mooy daf laa def noonu di leen raamal di Euh, sumine comme si ñoom gëléem lañ war mu naan leen ni'mal jamalu jamalu comment est que seen gëléem yéen ñaar seen gëléem yi ngeen am ah allah waaye yéen ñi war est-ce ñaar ñi nga xam ne yéen nekk ci kaw allahu akbar euh, moo tax am na benn bés yeneen ci daal ay saam day julli seydna alxasan ñëw wala seydna alxusayn walxadit inda alimaami ahmad wannasaiyu bi sanadin saxix bi sanadin saxix muy jiite nit ñi pour wan la rek ba léegi côté boobu ak ñun ñu bari booy seet euh, euh, euh, suñu jàkka yi boo duggee yenn paay ni ñuy dàq xale yi ah naan dañuy perturber dañoo yaradi ko mais mooy dañuy commencer noonu ci yar leen bokk na ci yar leen ñuy ñëw jàkka ñu leen di ñuy gis non seulement di leen wax ne day leen toog wala day leen kii waaye ñuy gis ni nga xam ne noonu lay demee ak noonu la ñuy jullee ak noonu tamit la nit ñi nekkee benn ak ni nga xam ne noonu bu yàggee dañuy xam ne règle yi fii am nay règle début bi day jafe waaye waaye foog nga foog ñu yàgg ci loolu. fokk ñu yàgg ci loolu nag di xam yooyu ngeen fi indi ah Seydina Abdullah ibn Shaddad mu jële ci baayam radiyallahu anhu mu ne yenenti ma lay saar saam dafa génn benn bés fekk mu ngi yëkkati xasanan aw xusayna kenn ci ñoom ñaar ñëw ngir jiite fa taqaddama mu jiitu mooy julli jot mu mu dem pour jiite fa wadaahu mu teg ko ci wetam bi muy julli summa kabbara fi salaa mu commencé julli fa sajada sajdatan atalaha nee na mu daal di sujóot sujóot boo xam ne nag dafa gudd gudd gudd ba Shaddaad radiyallahu anhu ne man fa rafa'tu ra'si mais sujóot bi gudd gudd gudd gudd ma yëkkati sama bopp ngir xool waa yonent mi alei salaatu salaam moom bi gudd na comme dabi contrairement ak d'habitude ah parce que ba mu sujóotee ba léegi ñun yëpp ñu sujóot tekk kenn yënguwul bopp ba léegi te yëguñ li xew comme dañoo sujóot léegi neen ma yëkkati sama bopp ngir xool nee na fa ida sabiyu ala dahre fa raja'tu fi sujudi nee Euh. ma xool gis seydna al xasan wala seydna al xuseyn kenn ci ñoom ñaar la woon radiyallahu anhuma nekk ci kawam mooy moo moo ko waroon dafa sujjóot gone gi ñëw war ci kawam nee na farajaatu fi sujjóot yi kon ma xam ne ah kon gone gi moom moo yéeg ci kaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam suñu bougéwul allahu akbar nee na fa lamma qada salaata bi nga xam ne ci la julli ba noppi ba pare qaalu ñu ne ko saxaaba yi ne ko am ci saxaaba yi ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam xam naa loolu wute nag Shaddad parce que Shaddad moom radiyallahu anhu moom yëkkati na boppam ba gis ne ah ah kon gone gi moo war ci kaw moo tax sujóot bi yàgg nee na bi mu paree bi mu sëlmalee bañ def li ñuy def ñu toog après fa am ci saxaaba yi ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li innaka atalt innaka dëgg-dëgg yow atolta guddal nga tey sa julli ji de tey de moom sa guddi sa sa sujóot yi dañoo gudd lool tey moom sa sujóot yi moom dafa gudd lool par rapport ak d'habitude mu ne inna ibni irtahalani fa karihtu an u'jilahu hatta yaqdiya haajatahu niñ ko waxee mu ne inna ibna irtahalani mu ne sama doom jii ngeen di gis irtahalani moo waroon sama kaw bi ma sujootee dafa yéeg sama kaw fa karihtu an onjilahu hatta yaqdiya ma bañ bëgguma woon ko précipité ma bàyyi ko mu war ba ni muy faje aajoom mooy ci war gi ma bëgg war war daal yéeg sama kaw ba doyal bëgguma woon koo précipité di ko gaawal di def ay ay genre mouvement ngir mu wàcc wala ma wàcce ko ma bàyyi ko mu war ba ni mu ko neexee wàcc ma dóor a yëkkati sama bopp allah <laughs> non non c'est que c'est que ça c'est c'est extraordinaire mooy imaginer ñun est-ce nii la doxale en tout cas ñu bari ci ñun booy julli wala ngay jiite sa kër wala yooyu sa doom ñëw yéeg sa kaw ni koy fële buy waajee puus ko sànni ko nee boo pare nga jox ko eh, bu ñu julli del topp ah lan moo tax ngay yonent mi aleyhi salaatu salaam doxalewul noonu nee na bi mu paree neewul kii dane sama doom ji biñ ko laajee ah yow de tey yi sa julli ji gudd na de mu ne sama doom ji moo ma waroon waaw ma bañoon koo gaawal ji di ko di ko di ko boost ngir mu gaaw ma bàyyi ko ba ni mu aajoom di fajoo mooy ci war gi ma war allahu akbar allahu akbar waaw Allahu ni'mal markabu rakibt ah <laughs> la waaj a waxoon yonent bi aleyhi salaam la waaj wa ni'mal raakibuhu wallaahi wallaahi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi huwa rahmatul muhdaa huwa rahmatul muhdaa huwa rahmatul muhdaa Allah ah. bari woon nag lu mu ko doon fóon di ko yor fu ne moo tax <laughs> moo taxoon Seydina Abu Hurayra ba radiyallahu anhu après ba Seydina Xasan nekk mag bi mu ne ko liñ mooy après yoneen ci warey saar-saam bien sûr mu gis Seydina Xasan dafa dajeek moom Umayr ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne kuntu ma'a al-Hasan dama ma soonaan ak Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma falaqiyanaa Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra daje ñun wal hadiisu qad rawaahu al-imaamu Ahmad wa Ahmad wa at-Tabaraani rahmatullah alayhimaa nee na bi ñuy dox Seydina Abu Hurayra daje ñun fa qaala mu ne Seydina al-Hasan radiyallahu anhu arinii uqabbilu minka haythu ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbil fa qaala bi qamiisihi fa qabbala surratahu Allah <laughs> waaw Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu dajeeg Seydina al-Husayn Seydina al-Hasan nee na Umayr nee na maa ngi ànd maag Seydina al-Hasan ñoo ànd di dox Seydina Abu Hurayra dajeeg ñun mu ne Seydina Al Xasan dama lay ñaan nga wan ma fi nga xam ne man Abu Hurayra fa laa gis yonent bi aleyhi salaatu salaam di la fa fóon loolu laa lay ñaan Seydina Al Xasan yëkkati mbubu bi mu soloon ah mooy ci biir bi ci jumbax bi nee na mu daal di fóon foofu ndax la nee man fii laa gisoon yonent bi aleyhi salaatu salaam fóon la man Abu Hurayra ma bëgg a def ni yonent bi aleyhi salaatu salaam defoon Allahu akbar waaw waaw kubar ah arki yàlla laa <laughs> ilaha illa allah laa ilaha illa allah xam nga ne wallahi laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana wallahi nekk na ngir ñun ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uswatun xasana hein royukaay baax waaw te yonent mi alayhi salaatu salaam doon na wax naan bari woon na lu mu doon wax loolu saxaaba yu bare ko solo di leen fóon ñoom ñaar naan inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ah, ah. mu ne yonent bi alei satu salaam yàgg na wax ne man de waat naa ci yàlla dama sopp sama ñaari doom yi sama ñaari sët yi kon nag buur yàlla yàlla na nga leen sopp allahu akbar te ñoom la yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom la seydina jibril radiyallahu taala anhuma anhu alayhi salaam daal di bégal yonent bi aleyhi salaatu salaam wal xadiis fi musnad al imaam ahmad bi fi sanadin rijaaluhu siqaat mu ne mu wax ko seydna xudayfa radiyallahu anhu mu ne yaa xudayfatu jaa'anii jibriilu fa basharanii anna alxasana walxusayna sayyidaa shabaabi ahlil janna allah yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne yaa xudayfa muy xudayfatu bnu alyamaan radiyallahu anhuma jaa'anii jibriil mu ne ko seydinaa jibril aleyhi salaatu wassalaam daf ma dikkal man rasulullah salawaatullahi wa salaamuhu aleyhi fa basharani anna alxasana walxusayna sayyida shabaabi ahlil janna bi ñëwee moom seydinaa jibril yow xudayfa mu bégal ma ne ma alxasan ak alxusayn radiyallahu anhuma sayida waladi waladi sayida shabaabil janna ñooy sangu jeune wal aljanna allahu akbar allah maa a'zama wallahi maa a'zama maa a'zama waaw te doon na wax moom alayhi salaatu wassalaam wal xadiisu aydan fi musnadi al imaam Ahmad bi sanadin saxiix. mu ne yonent yonent bi alayhi salaatu salaam ne man ahabbanii falyuhibbu falyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib waaw Allahu akbar. Seydina Zuhayr ibn al-Arqam Zuhayr ibn Aqram ibn al-Aqrami radiyallahu anhu saxaaba la woon fekk say dafa ñëw benn bés fekk Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu di xutba ginnaaw bi ñu faatee Seydina Ali ibn Abi Taalib baayam radiyallahu ta'ala anhu Ah. mu ne mu jóg ne laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam man gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam yëkkati sayyidina al-Hasan naan man ahabbani falyuhibbahu falyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib fa lawlaa azmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa haddathtukum Allah mu ne moom Seydina Zuhayr ibn al-Aqrami radiyallahu anhu fekk Seydina al-Hasan ibn Ali di xutba ginnaaw bi ñu faatee baayam Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma mu ne man de gis naa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëkkati ko yor ko naan man ahabbanii falyuhibbahu képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii sopp nga ba ah fal yuhibba na nga sopp Seyd al Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu ba pare yonent ma ne saab saab ne fal yuballigh ash-shaahidul ghaa'ib képp koo xamante ne nii fekkewul fekkewul sama wax jii may wax ci sopp gu ma ne képp ku ma sopp na nga sopp Seydina al Hasan ibn Ali képp koo xam ne fekkewul radiyallahu anhuma na nga képp ku fekke sama wax jii na ko jottali ki ko fekkewul kon nag ah ñun ñu ngi jottali ñu ne nahnu nuballigh maa amarana bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama fa'ala sayyidina Zuhayr ibn al-Aqrami ni sayyidina Zuhayr ibn al def mooy li ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi digal ne ku jot sama wax ji nanga ko jottali ku ko jotul kon nag ñu ngi leen di jottali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na képp koo xamante ni nii danga maa sopp képp koo xam ne danga maa sopp na nga sopp Seydina al Xasan bi ku ko fekke ku jote sama wax nanga ko jottali ki teew sama wax agsi ci moom wax ji nang ko jottali ku fi newul Seydina Huba <laughs> Zuhayr ibn al Aqram mu ne lii nag dama koy wax fekk Seydina Xasan a ngi taxaw ci kaw di di di di di di xutba nit ñépp toog di ko déglu moom mu jóg wax lii nee nag walaw la azmatu rasulillah bu dul woon sallallahu alayhi wa sallam dogu gu yonent ba ne saa saam dogu ci ñun nefal yuballigh shahidul ghaib bu dul woon lool man du ma ko wax waaye nag dama koy wax parce que yonent ba ne saa saam moo dogu woon ci ñun ña ko fekke woon ne nañ ko jottali ñu ko fekke woon fekkewu ngeen ko kii taxaw di leen xutba di wax nii te ñu faat baayam fii moom mii dégg naa yonent mi aleyhi salaatu salaam naan man ahabbani falyuhibba képp ku ma sopp man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na nga sopp sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ah. te doon na wax naan haadhaani ibnaaya man ahabbahuma faqad ahabbani allah allah yonent bi alayhi salaatu salaam doon na wax ne ah wal xadiisu qad rawaahu al-Bazzaar wa qad qaala saaxibu al-Majmaci al-imaam al-Haythami wa isnaaduhu jayyid sanadam bu baax la yonent bi alayhi salaatu salaam doon na wax ne haadaani ibnaaya ñaar ñii de ñooy samay doom waaw ñaar ñii ñooy samay doom man ahabbahuma képp ko leen sopp faqad ahabbani xamal ne man nga sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy sopp koo sopp yonent bi alayhi salaam mooy roogalaat ba àgg nga sopp lépp lu tukkee ci moom lépp rawati la ñii nga xam ne nee na ñooy rayxaana taaya fi dunya ah ñooy wërsëg yu mag yi ko suñu borom defal ñi nga xamante ne nii neex a neex a tas ci kawam doon leen tas ci kawam doon leen fóon ah sopp leen sopp goo xamante ne kenn xamul nan la toll mu ne man ahabbahuma haadaan ibnaay ñaar ñii de ñooy sama ñaari doom man ahabbahuma képp ko leen sopp faqat dëgg-dëgg ahabbani man nga sopp rasulullah waaw sallallahu alayhi wa sallam te gisoon nañu xadiisu yaay ummu salama ah xadiisu yaay ummu salama wa kadhalika sayyidatu aisha radiyallahu anha te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiix ñu ngi ci musnadu al imaamu ahmad bi nga xam ne ci aaya bi nekk suuratul ahzaab wàcc yaay ummu salama riwaayam nee na tax ci moom këram la néegam la wàccoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na dama gis yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yor benn mbàjj woolu sayyidina al euh, Fatima sayyidina al Hasan sayyidina al Husayn ak sayyidina Ali ibn Abi Talib ku ñëw mu dugal leen ci biir mbàjj mi ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti ñii ñooy sama waa kër waaw allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti wa xaassati ci yeneen riwaaya ha yu yaay ummu salama yi ne allahumma adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira ne buur yàlla allahumma ee eh, buur yàlla mooy ba aay ba wàccee innama yuridu allah innama yuridu allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci woolu leen sayyidina ali wa zawju sayyidatu Fatima wabna wabnay wabnayhima sayyidina al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhuma mu daal di leen muur li nga xamante ne nii mooy mbalaan ma ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti wa xaassati allahumma eey sama borom haa'ulaa'i ñii de ahlu bayti ñii ñooy sama waa kër wa xaasati ñooy ñi nga xam ne ñoom laa ñooy ñi ma jagoo allahu akbar maa a'zama allahumma kon buur yàlla adhib anhum ar yàlla na nga leen dax taqal li nga xam ne mooy takk takku biir biti ci ay bakkaar ci ay tilim tilim ci ay jikko yoo xam ne baaxul waaye ci lépp loo xam ne lu leen loo xam ne ci lu bon lay jëme wala ci lu baaxul la moo xam yuy laal xol ak yi laal yaram na nañ leen ko dindil wa tahhirhum tatheera yàlla da nga leen laaba sellal leen ak sellal comme ni ko waxee ci aaya boobale hein ñooñu la buur yàlla ne innamaa dëgg-dëgg li am lii dem ba yuridullah li buur yàlla namm mooy an yu li mooy an yudhiba innamaa yuridullah yudhiba ankum rijsa ahlal bayt mooy mu daal di dindi li nga xam ne mooy bakkaar tilim tilim takk takk wéy wéyal ko mu wëllif leen yéen ahlal bayt yéen waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa yutahhirakum mu daal di leen laabal tathiira ak laabal waaw ñii ñooy sangi shabaabi ahlil janna kon seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma lii la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon def ak ñoom ak moom ak ki nga xam ne mooy frère am kaana yashumuhuma wa yadumuhu wa yadumuhuma ilayhi comme li seydna anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu wax bi xadiisin fi sanadihi da'f wa qad rawaahu al-imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf leen doon taf ci kawam di leen foon wa qad sahha haadha bi turuqin ukhra ci yéen ay ay yoon yoo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah doon leen ko def. Eh, liñ doon wax sànq te bokk na ci yu mag yi yonent bi aleyhi salaam doon wax ci xaqu seydna alxasan kama rawaahu alimaamu albuxaariyu raxmatullahi aleyhi fi kitaabi fadaa'ili asxaabi nnabi baabi manaaqibi alxasani walxusayn ak ci yeneeni buntu yum ko indi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di wax te seydna alxasani daal na koy nettali muy xadiis boo xam ne seydina buray abu bakra abu bakra nufay ibn alxaarisi radiyallahu taala anhu wa ardaah moo ko nettali mu ne ra'aytu rasulallahi alayhi wa sallam ala al-minbari wal Hasan ila janbihi wa huwa yaqul mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbar mu ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbari nekk ci kaw minbaram bi wal xasanu ila janbe seydna al xasan ibn ali radiyallahu anhuma nekk ci wetam wa huwa ta moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaalam moo doon yaquul mu ngi naan inna ibni hada sayyid Allah inna ibni hada sayyid Allah mu ne sama doom jii de sayyid waaw kii sang la sama doom ji di xool Seydina Alxasan di xool nit ñi di xool Seydina Alxasan na Ali mu ne inna ibni hada sama doom ji naam huwa abuhuma mooy seen baay ah mooy seen baay te gis nga moo leen rendil xar ah maam yu bari te man ko buñ ko defaloon seen doom yi de doon nañ teggil lu rëy seen goro yi yeneen ci bàyyi saab saab neewul ee eh, déedéet xar mi moom na ko Seydina Ali rey moom na ko rendi ji na utim xar rendi déedéet moom moo rendil ku nekk ci ñoom ñaar kama àqalil xasani àqalil xuseyn radiyallahu anhuma mu ne inna ibni hada sayyid mu ne sama doom jii de sayyid sayyid naam sayyid sang la sang la wala'alla allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin te buur yàlla te buur yàlla dina dina yéwénal xam nga laal la mooy amaana mais amaana ji mooy dina ko def dina bi bii jaarale ci moom mii bay na fi atay ni diggante ñaari kuréel yu mag minal muslimiin ci way jullit ñi yoo xam ne bu ñu bu ñu jogee ba deret ju bari nara tuuru sama doom jii wala deret ju bari jote tuuru mooy ki nga xam ne mooy jug bi xaq ni dimaa'il muslimiin mooy kiy jug ngir farloo lële mooy ki nga xam ne buur yàlla day yéwéne la jullit ñi jaare ko ci moom mii di sama doom jii nga xam ne mooy hmm, inna ibni hada sayyid allah allah allah moo tax te en plus dinañ ko gis <laughs> hadith bi dinañ ko gisaat Seydina al-Hasan ci boppam moom mu jële ko ci Seydina Burayda non Seydina Abu Bakr te Kuufa muy wax ne Buray ne Abu Bakr moo ma nettali nee na sama maam nee na <laughs> akbar nee na rasulullah bo nee na rasulullahi sallallahu alayhi ma di wax ne inna ibni hadha sayyid wa la'alla allaha an yusliha bihi bayna fi'atayn muslimin fi'atayn min al-muslimin Allah allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma qad rawaa al-hadiith al-imaam al-Buxaari rahmatullahi aydan an hadiith sayyidina Usaama ibn Zayd wa kadhaalika al-imaam Ahmad wa Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' yonent salaam comme niñ ko waxee da doon wax ne man de damaa sopp sama ñaari doom yi kon nag buur yàlla yal na nga leen sopp allahu akbar kon nag yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lii lépp wax nañu ko ci xaqu seydna al mi ak xaqu ki nga xamante ni nii mooy frère am bi di Seydina al Xuseyn ibn Ali waaye eh, nii nga xam ne noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon doxale ak ñoom sopp gim leen sopp hein eh, teewul woon mu leen doon yar waaw ndax ñu bari lu ñu mënula def mooy al wasatiya mooy ñu mën a mooy ñu mën a ni am juste milieu bari na ñoo xam ne seen sopp guñ sopp seen doom wala buñ sopp nit tax na dañ koy boyal waaw dañuy sopp seen seen doom ba daanaka duñu ko yar waaw ku laal ñu ne mukk lu mu def neex na ko waaw lu mu def neex na ko lu mu def neex na ko lu mu def c'est ça ku nar a wax mu mu mere la ndax moom yonent bi aleyhi salaatu salaam nag ni mu soppe xale yi noonu la leen doon yare te loolu lañ jàngal en tant que jullit noonu lañ war a mel sopp xale yi ak yar leen ñooy ànd sopp gi sax moo war a tax nga gin koo yar ndax xam nga ne boo ko toppee ci li koy neex léegi kese kese kese ak lu mu def baax na mooy bu màggee balaa bëkk kenn yow la naan tuy te du baax ci moom yàppoon nga ne danga ko doon neexal bëggoon lu ko metti ndekete yooyu yaa ngi ko yow danga doon reporter li koy metti ci beneen jamono jamono joo xam ne yaw boo mayul du la gis wala bu la gisee day réaliser ne yow mii yaa ko tegul woon fa mu waroon a tegu ba moo tax mu mel nii mu soppeeku nekk mu koy di la mbëkk yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ni mu soppe woon seydna alxasan mii noonu na ko doon yare di ko jàngal di ko xamal waaye di ko yar bu gisee ne lii mu lii nii du lii comme ni ash-shaykhaan al imaamu al buxaari wa kadhalika al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri rahmatullah alayhima daal di solo ci xadiisu saydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne axada alxasan bnu caliyin tamratan min tamri sadaqa fa jacalaha fi fiih fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kix kix irmi biha ama calimta anna laa na ta'kulu sadaqa allah allah allah ah mu ne seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne axada alxasan bnu aliyin tamratan min tamri sadaqa mu ne seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma dafa jël benn tàndarma ci tàndarmay zakat ji moo tax am na ci riwaaya yoo xam ne dañoo ëndil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam zakat tàndarmay zakat ji mu ciy fo ci beneen riwaaya dane moom al xuseyn fa ja'ala al-Hasan wal-Husayn yal'abaan ñuy fo léegi Seydina al-Hasan jël tàndarma ji daal di sax def ko ci gémmiñam pour lekk ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sama doom la ah sama doom ji nga xam ne ni ma ko soppee boos ah lu mu ko neex neex lu lu lu lii muy ñëw ba jël ko di ko lekk neex na ko kon garaawul bàyyi leen ko mu lekk garaawul déedéet déedéet ah non non dane ko dane ko ba mu sexee tàndarma yi dane ko kix kix irmi biha mooy bàyyil bàyyil sànni ko waaw sànni ko sànni ko ci riwaaya imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi hein mu foofu la waxe dañ doon fo ci tàndarma ji kenn ci ñoom ñaar daal di koy jël def ko ci eh, gémmiñam fa axrajaha min fii yonent mi aleyhi salaatu salaam génne ko ci gémmiñam fa qaala mu ne ko amaa alimta anna aala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam laa yakuluuna sadaqa ne ko amaa alimt xanaa xamoo woon waaw la ya'kuluuna as-sadaqa ko amaa alimta xanaa xamoo woon xanaa yëgoo woon yaa alxasan kene ala man sama waa kër man man mii di sa bàyyi di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa yógoo woon ne waa këram laa yàquluuna sadaqa du ñu lekk li nga xam ne mooy sadaqa mooy sarax te duñu ñu lekk zakat ndax buur yàlla moo leen bëggoon a so moo moo moo moo dogal te bëgg leen a dindil ngir soril leen li nga xam ne mooy taq-taq yi ak tilim tilim yi ba nga xamante ne zakat yonent bi alayhi salaatu salaam xamal nañu ne ci xadiis bi nekk ci kitaabu saxiix imaam muslim nettali Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhumaa mook al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu anhumaa bi ñu ñëwee seen bàyyi yónni leen ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu salarié leen boole leen ci ñi nga xam ne ñooy collecter zakat ngir am ci ndax suñu boroom moo ne bokk na ci ñiy am ci zakat bi wal aamiliina alayhaa ba ñëwee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam da leen ne innamaa hiya inna sadaqata laa tanbaghii li aali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innamaa hiya awsaaxu nnaas waaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo ñu xamal lool ne as-sadaqata laa tanbaghii yellut li aali Muhammadin yellut ngir waa kër Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen riwaaya inna sadaqata la taxillu lii wala li ahli bayti yonent ma lay saa saam ne lii di sarax di zakat ak zakat benn daganul ci ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala li ahli bayti du caagante ne sama waa kër daganul ci ñoom mu ne fële ñoom waa Abdul Muttalib ak al-Fadl ibn Abbas wal hadiis fi sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi mu ne innama hiya awsaaxu nnaas zakat sadaqa zakat ak yii di sarax ak yooyu loolu ci tilim tilimu alalu nit ñi la ndax suñu boroom moo waxoon boroom bi xuz moo waxoon yeneen bi alayhi salaatu salaam xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim bihaa wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum suñu boroom moo ne woon yonent bi alayhi salaatu wa salaam xuz jëlal ci jullit ñi min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan zakat yoo xam ne tutahhiruhum ci nga leen di laabale wa tuzakkihim di leen ci setale di leen ci fóote di leen ci tazkiya seen anfus yi bihaa ci alal jooj ngay jël ci ñoom kon nag loolu aw saaxut naa saltey alalu nit ñi ndax day zakat day purifier alal dañ koy jële loolu nag ñi suñu borom ne ñooñ innama yuridu llah dëgg-dëgg li suñu borom namm mooy li yuzhiba ankum sa ahlal bayt mu daqal leen soril leen li nga xam ne mooy taq-taq yeeg tilim tilim yi yéen waa kër yonente bi alei satu kon ñooñu du bàyyi du leen daganal sarax zakat ak yooyu yonent bi alei satu salaam jàngal ko ko ci kalimatan ci kal bi kalimatin ay baat yu neex te sell mu ne ko kex kex irmi biha fi riwaayat imam muslim kex kex mooy bàyyil irmi biha sànnil tàndarma bi ama alimta anna la nakulu sadaqa xanaa xamoo ne ñun muy waa kër yonent mi aleyhi salaatu salaam laa nakulu sadaqa duñu lekk zakat gis nga gis nga riwaay imam al-Bukhari mooy won ne ay xale lañ woon bay fosax ci mbir mi waaye teewul al-muallimul akbar jàngal ñu ne nekk xale du teeju xamal ko li nga xam ne mooy li mu war a def waaw waaw ndax dañ ci doon fo moo tax ci xadiis imaamul Buxaari bi ci ci baabu axdi sadaqati tamr kitaabu zaka Seydina Abu Hurayra mu ne foofu faj ba tàmm bañ ëndee tàndarma yi di ko dajale ëndil ko yonente mi aleye sat selaam muy tàndarmay zakat yi mu ne fa jaala alxasanu walxusayn radiyallahu anhuma yal'abaani bi dhalika tamr dañ ci doon fo yonente mi aleye sat selaam gis kenn ci ñoom muy Seydina alxasan la woon jël tàndarma ji seex ko fa axrajaha min fii mu génn ko ci gémmiñam ndànk dóoru ko mbéj jëlu ko fëq ko xëcc ko bu baax bay daana waddal ñaari bëñ yi ko de yim jot a am déedéet ndànk ne ko nag ana amit xanaa xamoo ne am naa këne ñun laa nakulu sadaqa xanaa xamoo ne ñun laa nakulu sadaqa duñu lekk li nga xam ne mooy zakat ah xanaa xamoo ne ñun laa nakulu sadaqa du ñu lekk li nga xam ne mooy zakat hmm? kon loolu mooy gone yi dañ leen di xamal li nga xam ne man da ñàkk ñu xamal leen ko mooy yooyu foog ñu xamal leen ko hmm? du ñu leen boyal noonu rek bàyyi leen naan lu ay woo acca lu ñu def pax na déedéet da leen ci ma lay saar saar nii la doon yare moo tax euh, kii euh, Eh, abu samh abu samh loolu la doon nee na eh, yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mooy pour wan la ni mu doon yare bi rifq ni mu doon yare moom aleyhi salaatu wa salaam waaye bi rifq ndax moom ar rifq lu mu nekk da koy rafetal mooy ak teey ak dal ak ndànk waaye lu mu nekkul rek lu mu lu mu nekkul rek da koy ñaawal lu mu nekk lu ne da koy ñaawal lu mu nekk lu nekk nag da koy rafetal abu samh eh, radiyallahu taala anhu mooy xadiis bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa am denn gone bu ñëw tuur ndox ci kaw am na ñu ne am na ñu ne yenn yu ne seydna xasan la woon wala seydna al bi nga xamante ne nii ci lañ ñëw ngir yëkkati ko ngir kii xëcc ko yóbbu koog yooyu mu ne déedéet waaw ah. mu ne do- des na rek lii rek ngay def day jël ndox mu ne mu laaj ndox mu daal di ko ci wis waaw waaw akbar neewul way téye leen ko gi way eh lii kenn xamul la loolu kenn xamul lan la mu digal mais mbir mi dañ koy nii lañ koy def yughsalu min bawli al-jaariya wa yurashu min bawli al-ghulaam dañuy yughsalu dañuy raxas min bawli al-jaariya bu dee liir bu jigéen la moo sa saw sa xaw da koy raxas wa yurashu ñuy wis min bawli al-ghulaam ci ki nga xamante ne mooy tuur euh, euh, ndoxu xale boo xamante ne bu góor la kon nii la doon jàngale te da leen doon jàngal di leen xamal moom alayhi salaatu wassalaam neewuloon ñi ay gone lañ duñu comprendre waaw ah. moo tax gis nga nettali bii am na saxaaba buñ naan abul xawra hein boo xamante ne jële na ko ci seydna alxasan ci boppam radiyallahu taala anhu wa ardaah te dinañ ñëw ci xadis boobu ci yaatal insha allahu taala ci jataa bii di ñëw parce que suñu waxtu ñu ko may wal xadiisu qad rawaahu al imaamu ahmad wa abu ya'la wa ibnu hibbaan abul xawraa raxmatullaahi alayhi mu ne qultu lil xasan nee na damaa wax seydna alxasan ibn ali radiyallahu anhu ne ko mais lan nga fàttaliku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne ma axadtu tamratan min tamri sadaqa mooy wane ne lii ak tamit yow Seydina Abu Hurayra yeneen yi mooy wane ci mooy leeral li nga xam ne daf ko ibham ci riwaaye imaamul Buxaari yi biñ gisoon mooy bi mu ne ñoom ñaar ñuy fo tàndarma yooyu kenn ci ñoom ñaar jël beneen riwaay bi moo ñuy wan ne Seydina Alxasan waaye Abul Xawra jële na ko ci Seydina Alxasan ci boppam nee na dama ne Seydina Alxasan radiyallahu anhu mais ana lan nga fàttale ko ci sa ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma axadtu tamratan mu ne ma damaa jëlub tàndarma min tamri sadaqa ci tàndarmaay zakat fa taraktuha fii fii waaw nee ma bàyyi ko ci sama ma bàyyi ma dugal ko sama génne ngir lekk ko nee na ma lay saasaam daal di koy jël xëcc ko ndànk fekk tàndarma ji tooy na xepp ndax naroon naa koo lekk mu daal di ko cay tegaat allahu akbar léegi li ci des mu yeneen yi euh, euh, ndax lii nii pour wax ni mu ko ni mu ko soppewoon ak li mu ko doon jàngal gis nga ne kon doonu koon doonu loon bàyyi ñuy def lu leen neex darsu tarbiya nan lañuy yare yar la gone yi loolu lañuy jàngal fii moom salawatullahi wa salaamuhu ci jëf ñuy def mu leen di wan ne du nii di leen corriger waaw waaye am na jëf di yar tarbiyatu bil fi'l waaye ak tarbiyatu bil qawl côté boobu nag lañuy ñuy gis insha allahu taala te def na ko ci bii parce que nee na ala alimta ama alimta bii dafa na mooy xëcc bi xëcc ko ci ko ama alimta anna la sadaqa ne ko xanaa xamoo ne ñun duñu lekk zakat waaye dinañ gis ci jataay bii di ñëw bi nga xam ne nag moom seydna alxasan ibn ali radiyallahu anhuma li nga xamante ne nii moom la jànge ne loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallama daldi xamal jàngal ko te boobu mu nekk tout tànk ndax gis nga bu dee trois ans la amoon ci non ci année bi la juddu mooy kon yii yëpp fekk mu nekk tout tànk newuloon majeur kon bii di ñëw ñu daal di àggale ci yarin googu noonu nga xam ne moom seydna alxasan rayxaanatu rasulillah alayhi afdalu lsalatu wassalaam ah allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu